asalaamaaleykum mbokki soppe da baax tey la àllarba fukki fan ak ñaar weeru avril atum ñaar junne ak fukk ak juróom benn bu jot seen rubrique ndenkaane ñu ànd ci ak oustaz Jibril Ñang tey di àllarba kon mbokk yi ñu jéem a ànd ñëpp dégluloo ki nga xam ne mooy oustaz Jibril Ñang la la ñu indil tey si ndenkaane àllarba fukki fan ak ñaar weeru avril atum ñaar ak fukk ak juróom ñaar mbokk yi ñu ànd déglu ki nga xam ne mooy oustaz Jibril Ñang jërë ngeen jëf bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wassalaam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wattaabicina lahum bi ixsaan ila yawmi ddin amma baadu uxayikum taxiyata alislaami wa aqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ah, yéen waa groupe soppe dabaax ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu lislaam mi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ah, di rek fas yéene dugg suñu ndénkaanem tey rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli suñu ndénkaanem tey nag ci fardiyatu sawmi ramadaana la ñuy dugg waaw ah, qaala allahu taala yaa ayyuha alladina aamanu kutiba alaykum asiyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام mu kaw mi daf ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla farataal nañ ci yéen koor comme ni ñu ko farataalee woon ñi leen fi jiitu woon ndax ngeen ragal yàlla nag mu ne farata jooju ñu ko farataal nag weeru koor googu ay yaamin maxdudaati ay bis la yu ñu lim mu ne ku ci nekk ci bis yooye di feebar wala nga nekk cim tukki mu ne nga préparé ko ci yeneen bés yu mu yi ci yeneen bés yi yoo bokkut ak weeru koor bu kër gi jeexee maanaam li mu bëgg a wax nga fay mu ne wa qaala taala yàlla mu ko am ba tey naan fa man shahida minkum sahra falyasum ku teewee weer wi na nga koy woor ku fekkee weeru koor ku ne na koy woor wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha tabaraka wa taala naka yàlla moo màgg mi te kawe farada siyaama dafa farataal koor ramadaana weeru koor aleykum ci yéen wasanantu lakum masun naa leen nag xiyaamuhu taxaw di ko naafila mu ne képp koo xam ne nag faman saamahu waxaamahu imaanan waxtisaaban mu ne koo xam ne nii woor na weeru koor it taxaw naafila it ci ngëm yàlla ak ak coobarew mu ne xaraja dina génn min tunu bi ci ay bàkkaaram ka yow mi wala di comme bis ba mu juddoo woon jóge ci ndayam rawaaw ahmed wa tirmisi wa an abi hurayrata ñu jëlee ci abi hurayrata radiallahu anhu qaal an nabi sallallahu alayhi wa mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne man lam yada xawla zuur wal amala bihi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharaabahu axrajahu albuxaari jële nañ ci abi hurayrata mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa na képp ki nga xam ne dafa woor ba pare bàyyiwul wax wax yu caaxaan wala jëf-jëf yu caaxaan maanaam wax ju bon daal ak jëf ju bon bu boobaa nee yàlla amut soxla ca kooram googa muy bàyyi muy bañ lekk wala baña a naan waaw axrajahul buxaari wa muslim wa abu daawud والنسائي وعن أبي هريرة نجلة أبي هريرة رضي الله عنه بطي عن النبي صلى الله عليه وسلم نجلة ينتبي صلى الله عليه وسلم من قال من رب سائم ليس له من صيامه الجوع bari na woorkat juy woor te amuñu dara ci yan koor googu lu may ak xiif wa rubba xaa'imin laysa lahu min xiyaamihi ila sihu bëri na ñuy taxaw di naafila guddi te amuñu seen naafila googa lu dul ñàkk nelawi guddi ibn rawaawi ibnu maaja wa ahmad wal xaakim bi sanadi saxiix wa an abi hurayrata radiallahu anhu ñu jëlee ci abi hurayrata radiallahu anhu an nabi salallahu alayhi wa sallam mu jëlee waat ci yonante bi salallahu alayhi wa sallam qaala mu ne isaa asbaha ahadukum yawman mu ne kenn si yéen rek bu xëyee benn bés saa iman di woor waaw bu muy woor nag walaay mu ne fa in imra'un saatamahu aw xaatalahu falaysa falyaqul inni saa'imun inni saa'imun mu ne fekkee danga xëy woor benn bés rek waaw nga romb aw nit bul réer daal waaye boo romboo nit bu fekkee ne danga benn waay daf la saaga walla sax mu bëgg a joteeg yow wax ko rek man dama woor dama woor rawaahu buxaari wa muslim wa tirmisi wa abu daawuda wa nisaayi wa xaala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi tey moo wax ne inna allaha azza wa jalla nekk yàlla mi nga xam ne azza na wa jalla te kawe na fi kulli laylatin nag ci bépp guddi min ramadan ci weeru koor mu ne inna lillahi azza wa ñeel na yàlla mi xam ne màgg na te kawe na fii kulli laylatin ci bépp guddi gu min ramadaana ci weeru koor sittami ata alfi atqin nag juróom benn fukki junni goreel minan ci safara juróom benn nit yoo xam ne dana leen musal ci safara mu ne fa in nem nekk na aaxiru laylatin nag di mujj guddi googu ataqallahu yàlla dina goreel bi adadin ab lim man madaa ci li paase waaw an abi hurayrata ñu jële waat ci abi hurayrata an nabi sallallahu alayhi jële ci abi hurayrata mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xaala mu wax ne isaa jaa ramadaana mu ne bu weeru koor ñëwee futihat abwaabul janna ah dañuy ubbi bunte aljanna wa xuliqat abwaabu naar dañuy tëj bunte safara wa sufilati sayaatin dañuy jéng saytaane waaw kon nag nañu góorgóorlu ci weeru koor rawaahul buxaari wa muslim wa qaala alayhi salaatu ñu jëlee ci yonent bi alayhi salaatu mu ne man aftara yowman min ramadaana bila usrin lam yaxdi siyaamu dëhrin wa insaamahu mu ne képp ki nga xam ne dafa dog ci weeru koor bisu weeru koor tira weeru koor te du ngànt dog rek te moo ko tey mu ne bu boobaa du doy lam yax di mu ne fayut siyaamu dëxri koorug jamono wa insaamu donte woor nga jamono yëpp mu ne du fay loola nga def kon nañuy góorgóorlu di bañ a dog suñ koor wala naan ay dama feebar dama itaf yooyu yëpp dara amu ci rawahu tirmisiyu wannasaiyu wa ibnu maaja wa ibnu xaseyma waan ibnu abbasin jële ci ibnu abbasin radiallahu anhuma mu ne uriya rafle na al islaam al islaam wa qawaacidu diine nag mu ne ponki diine salaasat salaasun ponki diine yi ñett shahaadatu an laa ilaha illa allah mooy wax shahaadatu ashhadu an laa ilaha illa allah wa siyaamu wasalaatu ak julli wa sawmu ramadaan ak woor weeru koor mu ne fa man taraka waahidatan min hunna ku bàyyi benn ci ñett yi rek foofu wa kaafirun yéeféeram nausu billahi min saalika kon ñu ngi muslu ci yàlla ñu ngi yàlla ci loolu képp ku bàyyi benn ponk rek ci ponk lislaam in uridu ila lislaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa jublu rek ñu ngi ci jublu woon daal may leeral lépp lu ci leer rek yàlla la lépp lu ci lënt it sama gàtt àlliwoo ak sama ñàkk fasa ak sama ñàkk xam dara daal maa ngi ciy jéeglu bu baax a baax yéen waa kër soppe da baax Malick ah. jërëjëf oustaz waxtaan na waaye nag bul dem des na ndaxte joxagoo ñu am ñaan oustaz ban ñaan nga ñuy baaxee tey oustaz ban ñaan nga ñuy indil bu ko defee rek ñu jëm leen a indil ah, benn ñaan waaw ñaan gi ngeen di indil nag mooy duaa ul mutasawwi wa siraa kuy dugg ci sëy wala ku jënd ak daaba bu boobaa lan nga war a wax isa tazawaja ahadukum imraatan su kenn ci yéen benn soxna awistara wala mu jënd xaadimatun benn liggéeyukaay wala mu jënd maanaam am benn mbindaan xaadiman fal yaqul na wax allahumma yow yàlla inni asaluka xayraha wa xayra ma jabaltaha alay yàlla yow maa ngi lay ñaan yiw ak yiw nga xam ne dina meññee ci moom wa ausu bika nag yow yàlla maa ngi musu ci yow min charriha ci ayu bu fekkee na soxsul la wala daaba gi nga la wa sarri ma jabaltaha ayu lépp lu maa ngi musu ci meññantam maa ngi musu ci aw ayibam wa sharri ma jabaltaha ayibam lépp luy ay bàyyi ko ci moom mu ne wa isastara nag ba'iran fekkee danga jënd giréem fal yaxus na nga jàpp bi zarwati sanaamihi zarwati nag mooy fa ñu fa karaw te sax ci kanam di lang noonu wala yaqul misla dalik nga wax loolu kon boo jëndee daaba wala nga takk soxna su bees mu boobaa dangay wax allahumma inni as'aluka xayraha wa xayra ma jabaltaha alayhi fa auusu bika min charriha wa charri ma jabaltaha alayhi wa is istara bairan falyaqul bi sarwa falyaqus bi sarwati tanaami walyaqul misla dalika waaw wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu زاد همتك oustaz déglu nan la te yaakaar naa ni dégg nan la njàngale mi set na leer na te dal na ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm mu mel ni waxtaan wi ci wàllu koor nga ko jublu woon kon daal jamono ji ñi nekk koor dafa mel ni moom mooy waxtaan wi gën a lëmbee jamono ji ndax kat euh, lu yenu naa la kat ñu waxtaan ci heure bi ndax doo muñ ba nekk dina na ba mu daal sa kaw rek nga ne da ngay jëm jëm ko préparé da koy waajal bu baax a baax a baax a baax di ko waxtaan waxtaanee ngir rek balaa ñu fekk ne jël nga say matukaay ba mu sëkk waxtaan wi ñu indil nag am na solo leer na rafet na kon mu mel ni ne koor daal farata si <coughs> ki nga xam ne am na ah, am na kàttan gi am na wér gi am na te tamit eh, mënee na ko ci maanaam ci wàllu wér gi yaram ci mu déggee bu baax a baax liñ ñu wax waaye tamit nga ne li si nekk bëri na te tamit eh, lim mën a gaañ nit bëri na ndax lépp li nga xam ne. Hmm, da nga ko doon def ci bu nekkul koor boo ko defee tey ci biir koor gi lépp dañ koy fulandi kon nag eh, am na koo xam ne yaa ngi naan mi ngi woor te fekkante ne li muy woor lépp xiif ak mar rek la du dara amu dara kon lu mat a bàyyi xel la doo yendoo xiif ak mar ba ngoon ngi ne li nga def yendoo xiif ak ngoon ci xiif ak mar gi yëpp dara lu mat a bàyyi xel la kon nag nañ jéem a xool nan la ñuy wooree naka la ñuy wooree ak lu woor laaj lépp ñu di ko sàmmoo di ko def man nag woor ba xëy suba ba fajar ba ngoon nga xiif ak mar day mel ni rek uh, kuy ñëwee puso te ñëwoo taatu wëñ nga di ñëw rek ba jeexal fekkante boo xëccee rek mu topp la fekkante ni yow amul dara loo fa ñëw mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant oustaz Jibril Niang di ko wax ne sa ndénkaan yi mi am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal oustaz Niang ak ci laxdari boobu noonu mu indi ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax baax ndaxte njàng mi set na leer na am na solo kon mbokk yi ñu ngi leen jox dig daje ba àllarba bii di ñëw ak oustaz Jibril Niang seen rubrique ndénkaan yi incha allah jërë ngeen jëf